mbokk yi biñ bi ñu sante yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene dikkaat ak rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuququl iman moo ci ànd ak yéen ci biir ko gi tey ñu fas yéene see dalal docteur Ousmane Gueye bàyyi ko fële ca hôpitalu Matlaboul Fawzeyni bu tubaa di fa liggéey jiite fa benn banqaas ci banqaas yu hôpital bi tey ñu fas yéene ko dalal ngir mu fas yéene baaxe ñu li ko yàlla baaxe ci wàllu googu noonu te waxtaan wi tey incha allah fas yéene jëm ci fagaru moo gën faju kon incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ci lu gàtt rek ci lenn ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim ci taif euh, ginnaaw bi mu jànge alquran ba noppi ci la dugg ci école Serigne Cheikh Mbacke bi nga xamante ne moo nekk ci Daaru Xuda ci Touba ngir continuer am njàngum tubaabam bi mu jeexale foofu la jógee Touba dem Dakar ci lycée Limamou Laye foofee la jànge ba am baccalauréat ginaaw bi yàlla baaxi ko mu jóge fii ci biir réew mi dem fële ci Algérie ci université bu nekk foofu noonu foofu la jànge ba am doctorat ci wàllu médecine bi mu ñibbisee tamit taxul mu bàyyi njàng moom noonu waaye dafa continuer ci ab gëstoom ci Dakar ba spécialisé ci wàllu chirurgie ci loolu nag euh, lañ ko affecté fii ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ci atum mille 2008 mu nekk foofa médecin jiite bànqaas bi nga xamante ne mooy yëngatu ci wàllu chirurgie ba tey nag waaye nag loolu taxul activité yi nga xamante ne ci lañ ko xamoon nga xamante ne moo taxoon mu nekkoon tayif moo taxoon tamit ci ndigalul sëriñ Ahmadu mu dugg ci école boobu nga xam ne mooy école suñu Cheikh Mbàkke activité yooyu taxul mu bàyyi ko ndax membre la ci organisation bu magal Touba depuis lu mat fukki at a ngi nii mu ci yëngatu saa yu màggal gi ñëwee kenn ku ne xam na ne moom ci ñi gën a active ci membre yooyu ci la bokk euh, tey nag incha allah mu ñëw bokk ak ñun jataay bi fas yéene ànd ak ñun ci alwiqaayatu xayrun min na ilaaj te mooy fagaru moo gën faju kon incha allah du ñàkk ci njëlbeen waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee fagaru lan lañ ci jublu ak naka lañ ko war a defee ñaareel ba tamit fagaru googu noonu yan jéego la ci Sénégal jot a seq yi ak fan lañ toll ci waxtu yi ñu toll fii ne nii euh, ci biir waxtaan wi incha allah danañu wax bu ñu waxee faju moom tamit lan lañ ci jublu dana def tamit comparaison diggante fagaru ak faju ni mu fay fagaru gën a faju loolu incha allah dana ci indi ay tegtal kon lii lenn la ci ay tomb yoo xamante ne fas yéen nañu ko baax incha allah maanaam ci njaal bi ci mujj dana indi ay recommandation ay dénkaan yoo xamante ne dañu ko dénk su ko defee ngeen mën a sàmmoon sàmmoonteeg suñu wér gu yaram kon ci tënk rek incha allah lii ay benn la ci ay tomb yoo xamante ne fas yéen nañu ko baaxee ci biir waxtaan wi. bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu li mbokk yi ni incha allah suba ci gaaw bi fas yéen nañoo dalal sëriñ Mahmadan Lo. mu fas yéene ànd ak ñun ci in awliyaa'uhu illa almuttaquun mooy wàllu yi mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla bu dee ginnaaw suba ci dibeet ji dëppoo ak fukki fan ñaar ci weeru me ñu fas yéene daral sëñ Mahmoudan Mbacké moom sëriñ Basiru Anta Ñang mu ànd ak ñun ci alfasaadul axlaaqi yu fi nizaamina al ijtimaai yi mu yàquteg jikko yi ci doxinu suñu société bi bu dee ci altine ji incha allah te mooy fan bi mujj ci ay bis gu njëkk ki sëriñ Mouhamad Diagne Mahmoudan Diagne Euh, la ñuy fas yéene dalal ci ramadaanu yuallimuna mooy ay bind yu bees tàq yoo xamante ne dañ ko jàng ci biir weeru koor gi kon incha allah li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ euh, Ousmane Gueye docteur Ousmane géey ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare di tàmbalee sama nuyoo ci sunu sëriñ sëriñ Abbas Mbacke di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu bàyyi ko fi yàgg fi lool ba li mu yéenee liggéeyal maam Thierno Birahim liggéeyal ko sëriñ Touba lépp mu àggale ko na mu ko bëggee di leen ziyaare ci weer tedd wi weeru koor gi di sant bu baax waa Al Wafa ci liñ ñu boole ci liggéey bi ndax fësal nañ ci seen yéene booba léegi ñu jokkoo ñun te barab bi ku yàlla baax nga dugg fii war ngaa sant bu baax a baax ñi la ci boole ndax néegub yàlla la di kër maam Thierno Birahim waxtaan ñu bëgg indi tey nag dañuy dañ ko jëmle ci wàllu wér-gu-yaram yàlla dogal man may yëngu ci domaine boo xam ne daanaka nit bala mu cee bala moo ñëw ci suñuy loxo dafa fekk mu dem ba ñu bari xaw ci télé muy domaine chirurgie lu jëm ci opération nga xam ne bu waxee opération rek mooy daanaka mooy pexe mu mujj nit ki dem na ba àgg foo xam ne la ko dal lu ñuy defaraat lay doon wala mu nekk lu ñuy dindi te ku wax defaraat xam ne defaru yàlla bokkul ak boobu nit ku wax dindi itam xam ne am na looy mànkeel ci nit ki ba tax na ñun ñu jàpp ne wér-gi-yaram fagaru fagaru ci moo gën di dem di toog ba faju jot ci làkku français dañ naan mieux vaut prévenir que guérir waaye baat boobu sax dama yaakaar ne noonu ñu ko waxee sax xaw nañ ci am njuumte tuuti ndax guérir mooy wéral te faju taxut wér nit mën naa faju lu bare bare bari ba noppi mën na am jàmm doxi soxlaam waaye nag wér peleg mel na meloon ba ko dara dalagul yaakaar naa loolu yombut ba tax na man ma taamu baat bi li walla fu wax mooy xoddeeku bala ngaa lakkale yaakaar naa mu gën a dëppoog wàllu wér-gu-yaram ci loolu ni ko sëriñ bi tënki woon rek dañ indi waxtaan wi ci ñett ba ñeenti ponk benn bi mooy jëmale ko ci wàllu fagaru beneen bi mooy dugg ci wàllum faj fi muy jaar lam mën a indi ci ay jeexital ba nit ki mën a amaat jàmm ñibbi këram beneen bi jéem a méngale wàllum fagaru moomu ak wàllum faj waaye ngir jéem cee wane ne fagaru googu ñuy wax moo gën faj mi fuuf jeexale ko nag ci ay tegtal yoo xam ne dañ koy bokk ak suñu mbokku mbokk mbokku jullit yi buñ ko seetloo wàllum fagaru buñ koy xool ba ci biir daanaka li muy jar seerut tuuti lay jar lu néew a néew a néew ndax fekk loo xam ne dafa salte nekk sa buntu kër gone mën a dox gaañu ci nga toppale ko jëlee ko fa wala ndox mu taa yoo mën faa jur nga nga randale nga randal ko booy xool muy gën a yomb toog ba sa doom wéradi si buru ngay war a bàyyi sa liggéey ànd ak moom dem hôpital wàllum fagaru moom itam day loo xam ne responsabilité état la te bu ñu waxee état mooy suñu doole la ñu dajale def ko wenn say am ñu ko dénk état noonu la war a demee dañu dajale suñu doole def ko wenn say am ku ñu ko dénk ne ko téye ñu suñu say wi mu suñuy jumtukaay ci loolu état bu nekk dafay am lu ñuy wax politique de prévention te borom kër gu nekk dañ ne ab sàmm nga soo déggee nañu ne lii bu duggee sa njaboot mën na fa yàq dara yaakaar naa ne fokk nga xaw a téye sa bopp ba am lu gën a leer loolu mooy waral léeg-léeg nga gis ñu yëkkati yenn faju yenn yenn lu mel ne ay ñàkk walla yu mel noonu di ko defal nit ñi am ñoo xam ne dañuy xaw a lànk ne duñ ko def kon loolu suñu responsabilité ñun nag docteurs yi ñi nga xam ne itam ci société bi lañ bokk mbubb mu weex mi rek moo ñu la ñuy soll ñu ne docteur bi waaye nag bu ñu ko summee ñun ñëpp a yem ay taalibe lañu ay jullit lañu te bu ñu sañoon itam bu ñu taxawee suñu kanam suñu borom am yërmande yàlla bu ñu wax ci wàllu prévention donc muy xoddeeku googu bala ngaa lakkale muy fagaru ñi ci yëngu ci wàllu àddina bi bari na ci secteur yu baree baree baree bari dama ci jël benn institut bu ci ràññeeku bu ñuy wax institut national de recherche et de sécurité boo xam ne mi ngi France boobu dafa yëngu bu baax ci wàllu prévention ci li jëm ci li ñuy wax danger maanaam ci luy lor muy loo xam ne daf ko gën a jëmale ci wàllu barabu liggéeyukaay yu mel ni usines yi ci loolu ñoom tënk nañ juróom-ñeenti ponk yoo xam ne dañ ne yii ay mesures la yoo xam ne wares na koo jël ngir ci barabu liggéeyukaay ngir wàññi lépp loo xam ne dafay lore ba ci njëkk dañ ne lépp loo xam ne day lor nañ ko soreel nañ ko toppal comme tey nga gis sa buntu kër ak weñ goo xam ne mu ngi lang ci bunt bi ku fa jaar mu lonk sa mbubu xotti ko ñu nekkoon loolu nañ ko fa jële loolu bu ñu ko dee xool ci wàllu wér soo ko deful nit mën na fa jaar dagg keneen jaara fa daggaat ka njëkk dagg su amee jàngoro ka fa jaaraat bu daggaatee mën na ko wàll wàll feebar kon lépp loo xam ne dafay lore nga toppale ko jële ko fa beneen mooy itam lépp loo xam ne dafay lore nga nga nga saytu ko xayma ko ba xool noo koy noo koy noo koy toppale ci misaal tey jii bu ñuy xeex sibbiru dañu tàmbalee ci fexe ba yow bi nga xam ne mooy joxe ci bëru du la mat mooy nañu dugg ci biir sànk yi waaye ku ne xam na ne jële fi yooyu mooy li gën a wóor li gën a am doole waaye loolu nag danga koy peese xool ko ci sa doole fu mu toll ci sam réew ndax am nga doole ju ko atam yoo xam ne mën ngaa am moyens yi koom-koom bi ci war pour mën a xeex ak yooyu jëlee leen fi complètement am na réew yu ko def boo ko mën a mënagul nga xool natt fa sa doole tàmm toll nga tàmbalee fa xëy na ñun Sénégal fi suñu doole toll moo doon wut ay sànke jox ko nit ñi ñu di ci dugg ba yow duñu laal parce que ginnaaw li muy dund ci yaram nit la nekk suñu fexee ba du laal nit bu yàggee dana wàññeeku bu baax a baax ndax day xiif yaakaar naa lépp yàlla bind moom bu xiif amee rek bu xiif amee rek bu yàggee yu ci bari dana wàññeeku beneen bi ñu ne moo ñu ne xam risque yi nga xam ne moo nekk ci lii nga xam ne day lore muy jàngoro ci ba nekk ñu xool ne lii bu ñu ko bàyyee ci suñu société bu ëllëgee lan lay jur ñu jéem a xeex loolu waaye suñ koy xeex dañ koy tàmbalee ca li ñuy wax source bi fa mu fa mu tàmbalee mooy tey su fekkoon ne rek comme ni ñu daan def bu njëkk nga xam ne dañ daan def su nawet duggee lu ma ñetti weer ñu joxe keneen ni waa keneen ñu di ko naan loola daanaka dañ doon bàyyi yooyu matt nit ki ba noppi. ba jàngoro yi sibiru dugg ci biir yaramam waaye nag mu fekk fa loo xam ne mën naa xeex ak jàngoro jooje jëlee ko fa kon loolu xeex si sibiru la waaye xeexuñu ko ca commencement ba te fam fa ba sax xeexuñu ko fa dañ ko xeex ca conséquence ya loolu lañ dem nag ba yeewu ci xam ne kon booy xeex yenn feebar danga koy xeex ci fa mu fa mu cosaanoo ñu nekkoon kon ginnaaw yoo mooy joxe sibru nañu fexe ba xeex ak yoo woow moo gën bàyyi ba sibru dugg ci yaram nit nga di ko joxaat ay doom muy naan te xëy na doom yooyu sax am na ay jeexital ci yaramu doomu aadama loolu danañ ci diggal beneen bi itam ñu ne bu ñu ko jëlee rek ci wàllu nit fi muy ci wàllu liggéey yi nga xam ne mooy jamono ji ni liggéey yeeg suñu condition yi boo bëggee xeex yenn yi war ngaa xool nit ki lim attan nga teg ko ko maanaam te ji mënoo xeex yenn feebar yi jël jël lépp yamale ko ñëpp di ko jëfandikoo la même façon loolu moo tax tey ji ñu jël boo jëlee wàllu ñekk yi am na ci yoo xam ne xale bu ñu war a defal ko am na yoo xam ne dañuy xaar xaw a dëgër tuuti am na ci yoo xam ne dañuy baal sax ba mu gën a nekk mag ndax dañuy xool ne xëy na am na ci jàngoro yoo xam ne yaayam ba mu juddoo jox na xale bi ay soldaar yoo xam ne dana mën a jànkoonteeg jàngoro yooyu kon yàkkamtiwul ñu koy defal yenn ñàkk yi ba mu juddoo dañuy bàyyi ba nga xam ne dund na mi weer ba mu wóor ñu ne soldat yam jëliwoon ca yaayam ma ngay jeex ñu doo ko dugalal ñakk donc loolu tam dafa laaj ci wàllu prévention bu ñuy fagaru ñu koy teg toujours ci xel donc ponk yooyu xaw na bari xam naa dama koy tënk ci wàllu prévention toujours Sénégal yan jéego la ci def Sénégal yàgg na ci def ay waxtaan am na benn concertation benn waxtaan wax ministère de la santé defoon na ko bañ ci jógee dañoo tënkoon juróom-ñaari orientation ne orientation yi daal ci lañ war a góorlu gën cee jëm ci lépp loo xam ne mooy politique de prévention bi ci jiitu woon mooy dañuy def fagaru jëmee ko ci lépp loo xam ne des koy lekk te ci biir loolu lépp lu ñuy naan ci la bokk donc jëmale ko ci produit alimentaire yi maam boobaa nag ñëpp dañuy dugg ci xeex boobu ministère du commerce waa service di d'hygiène ñëpp pour xool lekk yi dugg suñu réew fan lay jóge yan jàngoro la ñu mën a indil yaakaar naa jenn jamono daal daanañ fi jaay li ñuy wax aile de dinde aile de dinde mu nekkoon ak ay pooj ginaar yu ñu daan importé xam ne yi jënd carton fekk fukki pooj ginaar yooyu amoon na fi yenn jàngoro yi mel ne jox wax grippe aviaire di benn soj bu daan dal ay ginaar yu amoon ay côté Asie ba mu commencé yaatoo Sénégal ci la décidé ne léegi kat nangootuma ñu dugal sama réew lu mel ne pooji ginaar yooyu ak li ñu daan wax aile de dinde maanaam ay laafi laafi ki kii euh, nu ngay woyet genre njëndaaw la donc ci xee ci ci prévention boobu loolu moo ko indi prévention bu jëm ci wàllu lépp lu ñuy lekk di ko def ci gémmiñ ak wala lépp lu ñuy naan beneen orientation bi mooy lépp loo xam ne dafa mën a lor doomu aadama ci wàllu comportement mi doxe comme tey bàyyi nit ñi ñu doxantoog ay ngànnaay nga xam ne léeg-léeg seen yaram tàng ñi gaañante loolu lépp dafa ci pagaru ndax bu nit ñi doon yor ngànnaay di doxantu ñi leen di seetaan bu yàggee mën na jur ay handicap yu bare bari ndax loolu ñu ngi koy seetlu ci yenn gox yoo xam ne yoon nga ne dafa yomb léeg-léeg gaañante yu métti métti jóge fa nga gis ndaw lu toll ci digg dooleem jóge fa ñàkk ay cër wala ñàkk dutu mën si defati dara ndax gaañ nañ ko donc pour politique prévention boobu ministère la santé jël loolu ci la bokk ci wàll comportement boobu aussi naan am ñoll naan sàngara tux cigarette di jëfandikoo ay drogue yooyu yëpp tax na danañ def sensibilisation jëmale ko ci yu mel noonu ba tax na tey jii gis ngeen ne am na loi bu génn bu bu ñuy wax loi anti tabac buy tere tux lépp loo xam ne pon la ci barab boo xam ne mbooloo dafay daje loolu tey jii loi yoon da koo tere ku ko def bu ñu la porter dañu war dal sa kaw gis ngeen itam léegi ñu ne ñuy xeex bu baax jaaykatu yàmbaay yi ak yu mel noonu gis ngeen tam paquetu cigarette yi ñu ci forcé ki koy defar mu dessin ci nit ku feebar ndax cancer boo xam ne cigarette moo ko jox forcé leen ñu bind ci ne cigarette dafay joxe cancer nga xam ne ki koy jaay moom dalay jaay dara ba pare bind ci kaw ne lii ma lay jaay kat day joxe cancer loolu yëpp politique la boo xam ne ñu ko def pour wàññi yi nga xam ne dafay lor aadama ci doxalinam beneen bi ñu jëmale ko ci li ñuy wax environnement maanaam anam bi donc barab yi nga xam ne daraan inondé boo demee lu mel ne Ndakaaru am na fa gox yoo xam ne daf naan taa fu mu toll yooyu dafa bari nit ñi di sibbiru di feebar politique prévention ba moo tax ñi wut léegi foo xam ne ndox mi dafay jaar mën a dem ba pare service d'hygiène ñëw di ànd ak ñi nga xam ne ñooy manque ndox mi di ko pomp di dindi yenn ñax yi ak di setal dëkk bi donc yëpp politique la xëy na na war yaatoo des na waaye ci wàllu fagara boobu moo tax ministère de la santé andi woon ko yeneen orientation bi mi ngi jëm ci lépp loo xam ne ñu koy jëfandikoo ci wàllum paj muy lépp luy garab ak luy dem ci yaramu nit moo tax na tey jii njaayam garab ñu ngi koy xool bu baax bay tere ñi jaay garab ci mbedd yi waaw li ñuy wax les médicaments de la rue ñu koy xeex dugal ci lu mel ne waa douane ñi topp camions yi di xool ba xam est-ce amul ay garab yi jël trafiqué ko di ko jaay ci suñu réew ci wàllu xoddeeku boobu dem nañ ba créer ay laboratoire yoo xam ne dafay analyser bépp garab bu dugg ci réew mi mën a joxe autorisation ne garab gi kat am nañ droit jaay ko bi biir Sénégal wala amuñu droit jaay ko ci biir Sénégal ce qu'on appelle AMM bi ñuy wax AMM autorisation de mise sur le marché nga xam ne dañuy sas ne képp koo xam ne ngaa importé garab andi ko ci Sénégal war nga ko dem ci laboratoire bi contrôler garab yi mu xool ko def ci ay test jël ay quelque paquets échantion gëstu ko xool ba xam garab yooyu ndax am na lor ci nit ki wala déet loolu yépp ci politique gu fagaru boobu la bokk te yi may wax su fekkoon ne defuñu ko woon wér di gi dana gën a bari ci réew mi bi mooy prévention jëmale ko ci lépp loo xam ne wér gi la accident di travail maam nekk ci barabu liggéeykaay gaañu fa ba tax na te jii bu ngeen seetloo entreprise yu mag yi dañ leen di obligé seeni ouvrier di sol casque seeni ouvrier di sol tenue bu ñu xàmmee bu dëgër seeni ouvrier di sol ay ay dàll bot duñ bàyyi rek comme neex dugg ci sànc nu mu la neexee yokk ci itam entreprise bu nekk ñi la soo amee nang bi liggéeykat boo amee ñetti téeméer nit ci misaal war nga am benn médecin du travail médecin boo xam ne dafa jàng jëmale ko ci wàllu lépp luy aar liggéeykat nga xam ne liggéeyam day xool yow liggéeykat bi ndax poste bi na teg sa yaram attan na ko wala déet comme tey bu ñu tegoon ci poste boo xam ne ngay taxaw lu mat lu ñeenti waxtu juróom waxtu alors que yaa ngi am tànk yu metti su boobaa médecin du travail bi danaan kii kat fii wërta nekk poste am nañ ko changé ah, médecin du travail boobu dana ñëw xool ki nga xam ne day toog post boo xam day toog ñu gis ne da toog toogaay bu yàgg te xëy na yaa ngi am yenn feebar comme ay hémorroïdes yu mel noonu ñu gis ne toogaay bu yàgg boobu xëy na baaxul ci yow mën na demander ñu changer le poste yóbbu la feneen médecin du boobu ci entreprise bi tam mën na dem ba xool ne kii kat li mu liggéey ci at bari na mën naa am dafa wàññi woon ay atam waaye dal at yi mu yi nekk ci itam dëppoowul ak condition yi nga xam ne noonu la yaramam toll su boobaa mën na demander ñu jéem ko wutal leneen changé ko donc loolu lépp ci politique gu fagaru la boo xam ne état bi quand ñu ngi koy jéem di ci jéem a dox bu baax a baax beneen bi mooy fagaru jëmale ko ci feebar yi nga xam ne day wàlle day wàlle yaakaar naa boobu moom lañ gën a gën a def suñu doole parce que depuis 1970 ba léegi li ñuy wax prévention primaire ci la gouvernement Sénégal gën a góor góorlu lool mooy feebar yi nga xam ne day wàlle ñi nga xam ne ñoo nekk ay mag xam nañ ne ay jamono ku masaan jur doom feek ngasut walla njàmmatanul wala deful xureet dangay ngay jàpp ne amu ko doom ñett yooyu daanaka feek jaaru ci rek da ngay jàpp ne ne mooma kooku dundagut ba tax ne miinoon nañ lool dañ daan wax bonle ñaan diw dafa bonle ba indi yenn tur yi ñu daan dégg ay turu ngedde ay leemu léeg mu dee ay sarax yàlla loolu yëpp parce que boo daan jur doom fekk yenn feebar yi jànkoonti wutoon ak moom ba dund rek da ngay jàpp ni dund ba tax na ñenn ñi daan bonle jullu mat fukki yoon juróom-ñett yëpp dem seen yoon nga dese benn wala sax léeg-léeg sax du am doom far loolu nag ci côté boobu nag wax dëgg yàlla ministre euh, gouvernement Sénégal ci la gën a góorgóorlu lool mooy prévention bu jëmale xoddeeku jëmale ko ci feebar yi nga xam ne dafay wàllante loolu dañ ci dikkaat bu baax a baax léegi nag ñu ngi commencé duggaat sax ci prévention jëmale ko ci feebar yi nga xam ne dis ko wàlle mën naa cee tuddu lu mel ne jabet lu mel ne tension xëy na jabet ak tension dañ naan am na li ñuy wax prédisposition maanaam bu fekkee am na ci say waajur mën nañ jàppee ne yow la gën a yomba dal ki nga xam ne amul ci ay waajuram waaye tekkiwul ne rek kooku sa waajur am da nga koy am waaye képp koo xam ne sa waajur muy sa yaay wala sa baay dafa am surtout waajur bu jigéen sa néegum ndey dañoo am feebaru nàngam lu mel ne jabet war ngaa bàyyi xel ne yow itam mën nga ko am boo rombee ñeent fukki at nga di ko bàyyi xel te seet sa sukkar loolu itam état bi ñu ci commencé di liggéey ba ci maladie non transmissible bu mel ne tension du lu ñuy wàlle maladie non transmissible feebar du wàlle bu mel ne cancer yooyu yëpp léegi ñu ngi koy commencé dugal ci politique prévention bi ba yi nga xam ne gis nañ ne lii kat bu ma jëlee misaalu cancer am na ci cancer yoo xam ne ñu xam ne am na doomu jàngoro buy nekk ci suuf boo xam ne bu duggee sa yaram bu fa yàggee mën na laa jural cancer mën naa cee wax lu mel ne bi joxe ulcère jàngoro bu ñuy wax Helicobacter pylori nga xam ne ci mbàq lay nekk bu nekkee ci yow daf lay jural ay estomac di lay jural ay ulcère ulcère boobu gis nañu am na doomu jàngoro bu tudd Helicobacter pylori boo xam ne ci li koy waral ci la bokk tey jii boo traité ulcère ba na nga ko war a faje yàlla mën na la musal ci canceru mbàq boobu bu ko fajul nag mën naa dem ba àgg foofu donc prévention boobu foofu la jëm ci wàllu xeex cancer yenn feebar yi mel ne hépatite B te kiwul nag ne képp ku am hépatite B da ngay def cancer du foie déedéet waaye nag lu ko mën a yombal la ba tax na kon moo waral ñu dugal ci ñàkk yi ñàkk bu jëm ci hépatite B jigéen ñi ñoom di ko tuddee sax ñàkku cancer waaye ñàkk la bu jëm ci hépatite B ndax hépatite B du joxee rek euh, jàngoro la bu jàpp reesu nit ki aw ñaaw la woo xam ne suñu borom da ko dugal mu dëkk ci nit ñoo xam ne ci nit lay dëkk day jóge ci nit dugg ci nit bu duggee ci nit ki nag ci ci resam lay nekk mën na faa def lu mata juróom ni weer yaram wi xeex ko mu génn waaye bu rombee juróom weer mu dëkk fa kon boo boobaa nit ki dëkk ak moom ba faw bu dëkkee ak moom ba faw mën na ko jural li ñuy wax cirrhose mbir bu jekk-jekk di sol ndox bañ di ko raakool nga xam ne boobaa res bi mooy yàqu waaye mën na jural ci moom itam feebaru cancer bu bu res mu lu naqaree faj moo tax ñu dugal nag ci ñàkk xale yi ñàkk boo xam ne dañ koy ñàkk jëmale ko ci hépatite B nga xam ne bu ngeen seetloo xale yu ndaw yi bu ñu leen koy ñàkk ñaaree ci pooj bi lañ koy def ba dana xawal sax junni léeg ci prévention boobu ñu jëmale ci feebar yi nga xam ne du wàllante feebaru cancer du col de l'utérus bunt butitu njurukaay butitu njurukaay ci misaal dafa mel ne ndaa ki mu jundaa loolu nag léeg mën na def feebaru cancer moom la ñuy wax cancer du col de l'utérus boobu itam gëstu dem ba wane ne am na jàngoro bu ñu wax papilloma virus humain papier ma virus humaine boobu su nekkee ci kanamu soxna si bu yàggee mën na ko jural canceru col de l'utérus ba loolu moo waral ci wàllu fagaru cancer boobu ñu dugal ñàkk woowu ñu wooyee ñàkku cancer du col de l'utérus mu ñàkk woo xam ne indi woon na fi coow lu bare bare bari xam naa dinaa ci dikkaat bu baax a baax léegi nag ci loolu kon ma indi tuuti leeral ci wàllu ñàkk yi ndax prévention bi nga xam ne suñu suñu état def effort dëgg dëgg dëgg mooy wàllu ñàkk ñàkk yooyu fi mu toll nii xale bi am na ci loxoom bu juddoo ba ba muy am juróom-ñeenti at fukki ñàkk ak juróom yoo xam ne mën na ko am gratuitement yoo xam ne ci fay dara déjà bu juddoo rek waxoon naa ko sànq dañ ko ñàkk pour hépatite B leeroon naa ko jàngoro boo xam ci res lay nekk dégg nga mën na jur cancer fois mën na jur li ñuy wax cirrhose biir bu res bu yàqu ba jur ndox mu baree bare te yëpp day rey ñàkk woowu tey ñu ngi koy defal xale bu juddoo ñàkku wu jëm ci wàllu tuberculose tuberculose li tax wolof tuddee woon ko sëqët bu bon bi dëgg la danoon sëqët soo xam ne ku masaan dal faj bu ne da ko jël ca suñu maam da nga naan ngeer naan rat naan li ñu faje sëqët lépp façon njafaan bu ne ñu defal la ko waaye doo wér nit ki di ngiisaan yaramam di tàng guddeeg bëccëg muy jeex dutu bëgg a lekk di jeex di jeex di jeex di sëqat fu mu toll ba xëy di sëqat deret ba xëy faatu muy feer bu doy waat boo xam ne yaatu léegi ñàkk woowu yaakaar naa mi ngi koy delloo ginnaaw bu baax baax a baax waaye nag pour fagaru ko yëmu rek ci ñàkk wi ñàkk wi parce que day doomu jàngoro boo xam ne ci gëstu nee nañu mooy jàngoro doomu jàngoro bi gën a bari ci àdduna ci jaww ji am na ñu ne sax doomu aadama bu nekk dana ci noyyi bis bu nekk lu tollook ñetti téeméeri junni yoo xam ne kenn ku ne ci ñun dana ko noyyi mu dugg ci yaramam génnaat waaye day jàngoro bu néew doole boo xam ne bu fekkee nit ki mu ngi toppatoo yaramam bu baax nelawam doy na mu ngi lekk lu baax su boobaa yàlla mën na koo dimbali ba jàngoro boobu du ko mënal dara waaye jàngoro tuberculose ku ci nekk ci ñun ci li gëstu wane bés bu ne yaa ngi ci noy lu baree ba ay junni junni kon ñàkk bi rek mënut a doy fokk itam ñuy xool kër yi waxande yeeg barab yu làqu yi nga xam ne mi ci kër gi mbàjj buñ ay mbàjj yuñ tegale ay ati at kenn laalu ko mën na nekk mbàjj mbàjjum barkeelu ak yu mel noonu wala waxande woo xam ne daal def nga ci say bagage cosaan denc ko daanaka doo ko ubbi boo ko ubbee ren ba nga ko ubbi déwén yëpp barab la yoo xam ne war nañ ko léeg-léeg ubbi ko ubbi bunt yeeg palanteer yi jant bi dugg ci biir néeg yi buñ ko defee mën na rey jàngoro yu bare bari suñ ko deful nag bu fa jàngoro ji nekkee kenn ñëw benn bés yëlëg ko rek micro bi daal naaw dugg ci air bi ku koy noyyi lu bari rek daal am feebar yooyu muy feebar tuberculose donc loolu ñàkk woow mi bokk la ci li nga xam ne gouvernement mi ngi koy baaxe euh, liir yi beneen ñàkk bi mooy feebar buy aar feebaru polio muy feebaru lafañ yaakaar naa ne bu njëkk soriwul dara fanweeri at ci ginnaaw képp sumu maas gi liñ ci fàttaliku lafañ bari woon na lool ci buntu jumaay Tuubaa foo daan taxaw yaa ngi gis kuy aj ay tànkam di raam di yelwaan waaye tey jii yaakaar naa jafe na nga dox ci dëkk bi ba gis ku ku kuy raam ci suuf lafañ jafe na fi il faut nga dem ci barabu yelwaanukaay mel ne buntu jumaa yeeg buntu armeel yi pour daanaka gis ko waaye dox ci marché yi ak mbedd yi ba gis ab lafañ léegi yombatut li ko delloo ginnaaw na mooy ñàkk woowu ñuy wax ñàkk polio polio njëlit nga xam ne dañ koy toqal ci bu ñu xare ñàkk woowu dafa am ñaari façon bii dañ koy toqal bii dañ koy pikiir directement comme ni ñuy pikiiree ci ci tànk bi ci gën nag mooy pikiir bi ci tànk waaye dafa gën a cher boo demee réew yi mel ne États-Unis wala Canada wala yooyu ñàkk woowu ñàkk pikiir bi dañuy def Sénégal na comme amuñu woon doole moo taxoon ñu def ñàkku toqal bi ñàkk woowu nag dégg ci ay publicité yu doy waar am ñu naan dañu koy def ngir wàññi njur mi loolu aussi di éréer yu mag a mag a mag dana ci dellusiwaat léegi nag ak at yi ñu dugg nii commencé nañ léegi ñàkk woowu sax dugal nañ ñàkku piqûre bi nga xam ne léegi toqal bi am na waaye piqûre bi am na en même temps léegi ñu ngi koy dugal te bu ñu yàlla mayee kàttan gi ci réew mi bu ñu nee ba ci ba ci kanam yaakaar naa toqal bi dana jeex complètement mu des pikir bi ndax loolu mooy yéene ci bu loolu jàllee am na feebar sëqat yoo xam ne dana dal gone gu ndaw li nga wax nga xam ne benn microbe ñax pneumocoque waaw moo moo ko daan def te ji am na ñàkk wuñ dugal ñu wax pneumo un boo xam ne day xeex doomu jàngoro boobu ndax bari na xale ab liir daan judd am tétanos te tétanos ñaare buy feeñ ci juróom-ñaari fan lay feeñe xale bi mën na judd ba ñuy dagg siddi gi ko lëkkaleeg yaayam ci jimbox bi mën nañ koo daggee bu njëkk ak lañset fekk lañset boobu am na jàngoro tétanos la ci daan xew nag mooy bis ba nga xam ne moom lañuy tudd xale bi ci la xale bi daan faatu daana war a léeg-léeg ay tamanteeg ay jiñante surtout bu fekkee góor ñëw na toog ci sab lal ñu daan ne dafa wàlle di woo fi duggoon takk ay gàllaaj yu mel noonu mu indi ay wax yu day waar yu tàqale njaboot gi fekk feebaru tétanos dong la woon tétanos boobu tey jii dugal nañ ko ci ñàkk woowu jox pentavalent beneen mooy feebaru coqueluche muy ñàmmutaan nga xam ne nit ki dana xale bi daan cadd cadd cadd sëqët sëqët gu baree baree bari mu metti lool loolu daan nañ ko gis ci gone yi mu njëkk léegi ñu ci bari xamatuñu ko mosuñ ko teg bët te loolu mu njëkk yomboon na loolu bokk nañ ci ñàkk yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy ñàkk xale yi bu loolu jàllee euh, am na beneen feebar bu ñu xam hémophilus influenzae nga xam ne da mën na indi ci nit ki ay xeetu feebar yoo xam ne mën na ko jural ay feebaru jàddaaral ak yu mel noonu te jii dugal nañ ko ci ñàkk yi ba nga xam ne ñu ngi ci aar ñu ñi bu baax a baax toujours ci biir ñàkk yooyu yokk nañ ci ci at yi weesuwul ñàkk bu ñëm li ñuy wax rotavirus rotavirus doomu aw ñaw la woo xam ne bu jàppee ab liir daf koy jural biir yi daw nga xam ne nga am sa liir mu doog juddu rek biir bi daw fu mu toll di daw di daw bay jeex ba xëy dem yoonam ndax ab liir moom ndox kese la ab liir bu dee juróom bu dee téeméer juróom ñett fukk yépp ndox la kon su dee dee daw bu yàggee rek mën na koo lor te ji ñàkk wow jëm ci rotavirus dugal nañ ko ci ci ci programme bi toujours ci wàllu ñëkk yooyu li ñuy wax rubéole ak rougeole rougeole mooy ngas ngas bu njëkk amuñ ci woon solution sa doom day ngas nga nga nga dugal ko ci néeg bu tàng jër nëpp ko alors que yaramam tàng na ba noppi dañ ko daan gën a nëpp encore yaramam di gën a tàng mel na koy togg bu yàlla dogalee mu jékki-jékki tisoo la ñu ne ah tisati na alhamdulilah kii moom rëcc na waaye li ci daan faatu kenn xamul mu toll nga xam ne xale bi day am ay picc ci kaw yaramam picc yu baree bari yoo xam ne ànd ak tàngooru metti léeg bët yi xonq coy bët yi bakkan di sotti waaye amuñu joon pexe loolu daan ko nëpp ci tàngoor wi rek tey jii ñàkk wow tax na feebaru ŋas boobu yaakaar naa ne gis ko defe na trop toujours ci wàllu ñàkk yooyu li ñuy wax fièvre jaune mooy feebaru pays pays nag tey jii ñu bari ñu ngi jël naan lu dikku siburu siburu su chronique wala yenn feebaru res yi wala yenn feebaru cancer daal nit ñaa dafa pays fekk payisul danaa ci dellusiwaat pays doomu jàngoro la boo xam ne bu duggee ci nit ki dafa yàq deretam mu di ko waral deret bu deret bu yàqoo dafay soppeeku ndoxum wextan ndoxum wextan moomee su delloo ci sa deret dafay mboqal saw yaram loolu mooy feebaru pays te feebaru pays quand nekk na lu garaaw raaw loo xam ne dafa bokk ci li ñuy wax maladie à déclaration obligatoire nga xam ne man en tant que médecin au ma droit gis benn kaw pays ba pare wàcc ñibbi sama kër fekk wóoru ma ne ministre de la santé yëg na ko fekk wóoru ma ne ministre la santé bi yore ministère la santé yëg na ko au ma droit sax ñibbi sama kër dama ko war a déclarer ñu teel a jël ay mesures indi ay ñàkk commencé ñàkk waa dëkk bi yëpp donc nga donc feebaru feebaru pays ni ñu koy waxee nii demewul nii amatul ci dëkk bi ba ma ko gëjee dégg man personnellement ëppale fukki at waaw donc feebar la yoo xam ne bis bu nekk ministère la santé hôpital Sénégal yépp dañ ko defar rapport bis bu ne bala ñuy wàcc ne ko teykat am nañ nangami kaaw pays nangamu kaaw tétanos nangamu kaaw nangam nangam ñi teel ci jël ay mesures am na yoo xam ne du xaar suba te gi ñàkk yi tax na feebaru pays boobu yaakaar naa dellu na ginnaaw a dem nañu ne ba gis na nag léegi canceru kol bunt buti njurukaay bari na trop ci jigéen ñi ku dem hôpital daan teg fa ñuy fajee cancer yi danga ko fa gis mu bari fa lool te muy lu naqaree faj ndax fi mu nekk dafa làqutu ñu gis na ci àdduna bi daanaka lu lu ëpp ay ay ñaar téeméeri junni nit dañ ciy faatu par at te téeméeri jigéen yu ciy faatu yu nekk juróom-ñett fukki Afrique maanaam maanaam ci réew yu ñàkk yi lañ dëkk surtout Afrique ak Sénégal gi loolu moo waral te la waral yooyu tubaab yi bëreetu fa mooy ñoom commencé woon nañ ñàkk bu yàgg ñàkku cancer boobu téyewut day dem yoonam am na ci ñoo xam tey jii ay médecins yu mag lañ ci tur amoon nañ diplôme yu kawe waaye seenu càggante dana ba tax xam-xam romb na leen lu bare bare bare bare waaw ñu gaal titre ba waaye waaye daanaka amatuñu xam-xam lañ xamoon lépp naaw na loolu tam bari ci tubaab yi moo tax du caagin rek docteur américain ba nee na wala docteur chinois ba nee na wala docteur français ba nee na rek tax nga gëm ko déedéet ñàkk woowu li ñu ci waxoon bari na trop mais daanaka dara du ci dëgg ndax yàgg nañ koo ñàkk ci réew tubaab yi duñ duggee Afrique yàggut ñu fexe ba dugal ñu information yoo xam ne daf ñuy décourager loo te xëy na sax loolu mooy tax mën naa sax ay pexe la pour dañoo saxal ci suñu càggante daan ñu eh ñàkk wi de baaxul leen ko laal ba pare ñoom di ko jël. ñun bu ñu ko ragalee di continuer ak suñuy feebar alors que ñoom ñoo ngi koy jëfandikoo ñekk woowu tey gouvernement bi dugal na ko ci programme bi mu ngi doon jar bu njëkk ay cent cinquante mille ay cent mille am ñu ko daan fii Sénégal di ko jëndal seen bopp tey ji dugal nañ ko ci programme bi ba xale bi am juróom xale bu jigéen mën nañ ko koo defal donc loolu effort yoo xam ne gouvernement Sénégal yëngu na ci bu baax baax ci wàllu politique de prévention man nag léegi fas yéene dugal nag ci wàllu li ñuy wax faj donc bañ jugee ci wàllu fagaru googu fagaru gi sax jeexul nag dañ ci dikkaat ndax waaye dama bëgg liñ ci liñ ci war a yokkaat muy lu jëm ci wàllu lekk ak wàllu naan wàllu sport ma denc ko ci fin bi ci comparé li tax fagaru gën faj ñu dë ñu tënk ko foofu benn yoon yaakaar naa moo gën ndax ku nekk xam ne lekk lu baax moo gën yëngu tàggat yaram moo gën kon kon jë jëruma ci xoos xuus trop fi mu toll nii lu jëm nag ci wàllu faju faj bi dafa am lu ñeenti keno yoo xam ne daanaka moo yenu faj mi ñeent keno yoo xam ne daanaka nit ki mënu ci lu bari nga xam ne ko fay fekk keno yooyu la samp boo bëggee faj ñi la yéegal ci kaw nga faj ci misaal moom lañuy wax ci médecine les déterminants la santé benn bi mooy yow doomu aadama ni la yàlla bindee nit ku ñuul laa wala tubaab laa wala jigéen laa wala góor la nit ku am yaram laa nit ku tuuti la nit ku juddoo laago laa wala nit koo xam ne ni wér naa perek et cetera yooyu yëpp kon day loo xam ne dafay dugg ci faju ci wér-gu yaramu doomu aadama te moom mujj la li ñuy wax des facteurs endogènes ne yow noonu daal lu yàlla bindee fokk nga bàyyi xel ne lii moom ci sa wàll wér-gu yaram am na jeexital boo xam ne mënuloo si dara loolu ci li tax nit ki mën a faju wér da ci am lu mu ci def beneen bi mooy yow li nga tàmm defal sa bopp ñun ñoo ngi nii tàmm toog ci suuf am na ñoo xam ne mënuñu ko am na ñoo xam ne dañuy def li ñuy wax sédentarité maanaam daanaka duñ liggéey dañuy tëdd rek daak fa kër gën a seet dañuy tëdd ku mel noonu su feebaree faj ko dara jafe ndax habitude bi mu am ci yaramam mu baaxut am ñoo xam ne duñu yendal duñu fanaal ñu ngi daw suba ngoon jafe-jafe àdduna duñu noppalu duñu nelaw seen xel dalul kooku itam bu feebaree faj ko yooyu mu daan dund da cay feeñ da cay feeñ bu baax a baax koo xam ne dafay jëfandikoo loo xam ne baaxul ci santé naan am ñollu tux cigarette di drogué wu yu mel noonu walla koo xam ne daal dafa xaw a sàggan di góor di sàggan lu ne mu def ko jaxasoo fii jaxasoo fee ci loo xam ne dëgganut yooyu yëpp dafa bokk ci li waral nit ki su wéradee léeg-léeg faj ko jafe fajam mën naa gën a cher donc les déterminants yooyu muy ñaari facteur bii da nga bindoo bii ci sa ni ngay dundee noonu moo tax su wér gi yaram dépendre ci beneen bi ñetteel bi mooy système de santé bi nga xam ne moom lañ yor ci suñu réew ndax système de santé bi ñu yor baax na loolu nit ki su feebaree mënu ci dara ci misaal mooy yaa ngi fii Daaru Muxti am la gàllankoor ñu bëgg laa jële fii ci ambulance yóbbu la ba Touba loolu nit ki ci dara loolu kon ci sa wàllu wéer gëram am na lu mu ci def ndax ba ne jël fii dala yóbbu lu ne mën naa xew nit ki mën naa ñàkk bakkanam nit ki feebaram mën naa yokk kon système de sant itam dafay loo xam ne ci kenn yooyu dafay jiitu nit ki balaa muy wéradi nga xam ne boo wéradee fañ lay faj naan yéegal ci ñeenti kenn yi ci kaw nga toog mbaar moomu ñuy mbaar ci kaw ngay fajoo bu fekkee système de santé ba baaxul wala amul doole yaakaar naa faju dana jafe ndax bu fekkee da ngaa dund ci réew moo xam ne boo feebaree boo demee dañ lay toppatoo ba nga wér doo ko wax waxu xaalis bokkul ak ki nga xam ne da ngaa dund ci réew moo xam ne boo duggee hôpital salaamaaleykum jëndal ticket boo feebaree ñu dugalee ambulance daw ak yow cent kilomètres wala deux cent kilomètres léeg-léeg nga wér di ñi wër ak yow hôpital Sénégal yépp foo dem awma place awma place wala dog bi nekk ko fi yooyu yëpp kon day li ñuy wax déterminante la xamte muy loo xam ne nit ki war na ko xam balaa muy wéradi ndax su wéradi yi yooyu dana dal ci kawam te du ci man dara kon fagaru foofu day daal di gën beneen keno bi mooy li ñuy wax facteur environnementaux maanaam aanam bi fi ne ñu ngi dëkk ci dëkk boo xam dafa tàng nan lañu ñu war a def ba suñu dëkk climat bi xaw a sedd tuuti war nañ ci góorgóorlu mooy mooy di ko dagg garab yi di jëmbat ba pare duñu dagg lu bari waaye bu ñu dëkkee foo xam dafa tàng bu paree ñu jël suñuy garab bi dagg rek ngelaw li di gën a yokk poussière bi di yokk tàngoor bi di gën a yokk bu yàggee wér dana fi jafe donc environnement aussi muy aanam bi nit ki war na ko xam ni sama barab bii lii la yelloo fi ma dëkk dëkku tàngoor la dëkku jant la dëkk buy taw la nu may def ba taw boobu duma ko xañ sama bopp ndax garab yi bu ñu ko daggee ba mu jeex taw amatut taw day daal toxu bu ñu daggee garab yi ngelaw daal di jege ci ak poussière ak suuf bu ñu daggee garab yi itam ker daal di toxu kon environnement dafa bokk ci li jiitu ci wér wérgu yaram doomu aadama am na dëkk yoo xam ne ci yenn réew yi boo fa demee naataange ji fa nekk rek soo wéree mën na laa faj boo duggee hôpital soo ubbee sa palanteer képp jàkkaarloo garab yu rafet ay fleur gis ay picc yu naaw ay jàmm jóob yu rafet yooyu loolu yëpp dafay am lu muy def ci yaramu doomu aadama ci wàllu fajam kon ngeen xam ne faju yombut ndax faju du mbirum koppar ndax réew mi ñu nekk nii di Sénégal am na ci yoo xam ne tey ji bu gàllankooree nit ki ci yenn barab yi bu yoroon ay milliards itam du ko tee faatu moo tax nga xam ne kon ku nekk rek war ngaa góor góorlu sax ci faj mi gën a avancer bala yàlla may ay moyens sax nga dëkk ci dëkk comme suñu dëkk bii di daaru war nga cee góorgóorlu ci def sa sa doole pour que faj mi gën a jëm kanam soo mënee tabax poste de santé tabaxal soo mënee jënd garab jëndal soo mënee dimbali ku wér di dimbali loolu yépp dafay yoo xam ne dafa di jiitu ci am faj donc li ñuy wax les quatre déterminants la santé muy kon yow ni nga bindoo xam ne noonu moom yàlla la ko bindee mënoo ci dara li nga tàmm def ci cadre liggéey ak looy jëfandiku sa système de santé wala fi nga dëkk sa gox na na mel ñeent yooyu lépp looy faj dafay taxaw ba noppi faj ma doog ñëw kon loolu suñ koy xool kon fagaru ga day daal di ëpp solo ndax ñeent yooyu mën na la gaañ kon tey jii ma dugg ci ñetteel bi ponk bi kon fagaru moo gën faju ku comparé ñaar mën a xam ne kon fagaru moo gën faju buñ jëlee benn nit ki su fekkee dafa feebar dafay daal tëdd kon su doon liggéey mënatul liggéey soo liggéeyul sa sa sa am am wàññeeku dégg nga ba pare mën nga tëdd hôpital jëlee fa jàngoro lu ma nekk la say mbokk yalay seet si mën na ñëw hôpital jëlee fa jàngoro saa boo amee rendez bu doo xëy saa boo def analyse walla rajo doo xëy analyse yi yéen lay defal ay piqûre laa kii lu ne ñu jël sa deret sa ba bañ lay jam kala koy jam bu sellul bu farluwul ci liggéey mën na laa dugal sa yaram jàngoro donc toog di xaar ba feebar donc dem di faju ji yaakaar naa ne foofu fagaru ko rek daal di gën beneen mooy faju itam boo ko defee léeg mën na bàyyi ci yow laago aw jeexital comme ci misaal ni ku am jabet ñu wax la na nga moytu lii na nga def lii defuloo ko respecté woo ko li jox ci conseil defoo ci dara nga am tànk buy metti def góom nga sàggane ko sàggane ko sàggane ko ba dem ba àgg fenn bi boo duggee ci faj mën nga dem ba ñàkk ci ab cër su boobaa kon faj ma jural na la laa ko joo xam ne sa ngir dund mënatoo ci dara foofu kon fagaru dafi daal di gën faj mi foofu de même que ki nga xam ne par exemple dafa daan siburu sàggan ba siburu bu njëkk perfusion yi dañ ci daan def li wax kinin kinin boobu daanaka léegi duñ koy jëfandikoo bareetul boo tasee koo xam ne mënu ko bu baax mu jël perfusion bu yokk ko wala yow nga yàkkamti nga yokk perfusion ba mu daw vitesse bu baree bare bari mën na la jural ñaari yëf sa sukkar wàcc ndax day wàccee sukkar nga xëm boobu ko jabet ba mën a ko ba mën a rey wala bu gaawee mu yàq say nopp ba sa dégg jóge fa daal di néew donc bari na ñoo xam ne tey jii ci ay traitement jëlee nañ ci conséquence yu mel noonu dem ba seen dégg wàññeeku kon loolu tam nga xam ne kon faju lee léeg mën na indi ci nit ki jeexital yu doy waar. comme ni ma ko waxee itam faj moomu dañ la jural ay perte ci wàllu koom mu bare bare bare su ma jëlee wàllu état. naa exemple ci tey toxum cigarette bu fekkee ne gouvernement dafa taxaw seetaan nit ñi di continuer di tox ba pare am nañu wax fumeur actif ak fumeur passif am na koo xam ne moom mooy tuxal boppam mais am na koo xam ne dañ koy tuxal mooy nga toog dend ak kuy tux mu lay xër fi ne ki ñuy xër moo gën a am danger que kii tux loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kii toog sa di tux di la sànni saxar sootu yow yaa ko ëpp risque que moom miy tux alors loolu bu ñu ko xoolee ci wàllu état dong gis nañu Sénégal daan nañ fi jaay lu tolloog trois cent mille paquetu cigarette par bis trois cent mille paquetu cigarette gouvernement pour décourager ñi tux te cigarette boobu li muy jar ñettam lay jar Maroc ñettam lay jar Maroc pour décorage yi loolu ñuy tux taxoon na gouvernement bi ne woon day créer benn taxe def ko ci paquetu cigarette bi taxe téeméeri dërëm ak publicité yooyu ñu def ay photo yi wane ne nit ku cancer cancer bu ñàng ñàng ñàng ba pare ñu bind ci français ci suuf ne cigarette day joxe cancer wala cigarette sax day rey tey bu ñu jëloon ñetti téeméeri junni paquet yooyu ñu jaar par bis boo ci defoon tax su téeméeri dërëm dong dana jural dana jural gouvernement bi cent cinquante millions par bis loolu soo ko xoolee ci at mi mi ngi tourné ci presque ci quarante cinq milliards nga xam na tey day mel ne autoroute bi li muy génnee sax. loola da koy daal di ëpp alors que alal jooja ñi def ci cigarette bi dañ koy dañ koy taal dong dañ koy taal cigarette bi defaruñ ko ma nga jóge bitim réew muy lu ñu importé li ñu am ci devise kus néew mu wàññi ko mu wàññi ko li fi dugg immigré dugal ko ci ay euro ay dollar dañ koy génne waat mu nekkaat cigarette bu ñemee taal ko muy ay milliards yoo xam dañ koy lakk at mu jot mu indi jàngoro feebar yu bon yu doy waar ba pare yàq suñu jaww yàq suñu environnement parce que saxaar soosu dañ koy xeeb waaye mu ngi aju ci kaw asamaan si mi ngi aju ci kaw asamaan si te saxaar yu bon yooyu cigarette di joxe ak saxaaru usines yi mooy dem ba àgg ci kaw asamaan si fu ñuy wax couche d'ozone muy foo xam ne dafa am xeetu ngelaw bu fa nekkoon boo xam ne moo daan tax ceneeru jant bi buy wàcc du mën a agsi ñun bu baax a baax ba moo daan tax dëkk bi daawul tàng yenn tàngoor yi saxar yu bon yooyu ak yenn gaz yi daan nekk yenn frigo yi ñuy wax fréon daan waral couche boobu ñuy wax couche d'ozone dem ba bënn su bënnee ceeneer jant bi amatul lu koy segg mu ñëw directement ci kaw nit ñi ba dañuy jural tàngoor wu tar wii ñu nekke tàngoor wi su baree bu yàggee dana jur ay mbënn jur géej goo xam ne day gën a yéeg di nangu ay kër bu yàggee itam dana jur yenn feebaru cancer u der surtout rawatina ñi nga xam ne seen der dafa weex loolu yëpp kon nga xam ne kon bu ñu sàgganee ci wàllu prévention mën na jural ëllëg ay conséquences yoo xam ne faj mi du ci am benn njariñ loolu misaal la ci bu ma jëlee cas bu mel ni feebar bi fi amoon Ebola benn waaye bu jógee ci benn réew daw tiit dawee réewam ndax dafa tiit ndax gis na ñam fa dal ñëpp dañuy dee mu bëgg a sooy bakkanam mu dawee réewam dugg suñu réew benn bu boobu rek benn jëmm boobu rek lu ñu def ci moom nag jar na ko ndax doomu aadama la waaye waaye côté na Sénégal cent cinquante millions téeméeri millions ak juróom fukk yoo xam ne nii dépensé nañ ko ci benn nit waaye tey jii bu daloon fukki nit ñaar fukki nit wala ab dëkk bu lëm nu Sénégal di mujjee ndax benn ñu nga daan jëflanteel du tuñ ñëw sa réew ndax Sénégal def na ko ma mu amee dafa daal tëj frontière am kon réew ma dafa daan jógee di ñëw ci ñi di ko jaay si fii loolu du ñëw am réew mu ñu tëj ndax feebar musiba la ndax xaalis du fa duggati commerce tukki amatul aji màkk yooyu yëpp day daal di te loolu càgganteeg wér-gu-yaram mën na ko indi na nga xam ne kon mbirum santé du du du lu ndaw ndax benn cas Ebola boobu amoon Sénégal bu ñu sàgganoon te ji musiba boobu rëy rëy la doon jur ci réew mi waxuma la ñu ci dee ci ay nit waaye liñ ci nar a ñàkk ci ay koom rek kenn xamul nu mu toll ndax benn jëm boobu rek loolu la ñu coûté woon cent cinquante millions kon foofu fagaru dafay daal gën fuuf faju nañ ko bàyyi xel. nit ki xam ne dafa feebar itam dana dem ba jaay ay matériel am jaay jaay sareetam bu dee ko nit ki ab sareet dong la yor doon ci koccaatu di ci for dara doomam siburu entré hôpital mu dem ba jaay sareetam nit ku dem di lebal lebal lebal bañ na ko ci porte plainte da koy gis ndax wéradi nit ku dem sax ba tey la këram ndax xëy na soxnaam bi ko jural njabootam moo xëy am feebaru bu bon cancer du col de l'utérus war a coûter ay millions mu dem ba obligé tay la këram ngir mën a faj soxnaam yooyu yëpp kon day day day day day indi ndóol wàllum faju day indi ndóol ci réew faju faju moom day indi ndóol boo gisee ñu naan wérgu yaram mooy tax am réew jëm kanam booba faju faju taxul ñuy wax waaye fagaru moo tax ñuy wax moo ñu ne wérgu yaram mooy tax am réew mën a jëm kanam waaye bu dee faju moom day gën a yokk sax ndóol bu mënta ñàkk nag ndax nit ku su wéradee fokk mu faju waaye fexe ba doo wéradi moo gën la gën a doy waar nag mooy wàllu dee ndax ki nga xam ne dafa day fagaru fagaru yaakaar naa daanaka dorey nit donc lu ñu mën a publicité ci ñàkk wi nii pikir ba nàngam fagaru moom la muy lor nit bariwut waaye faju bés bu ne nit faju jóge ca ñàkk ba kanam bés bu ne ñu gis ko kon loolu moo tax bàyyi xel la surtout que ñeente keno yi ma waxoon mi ngi fi te mënoo ci dara na la yàlla bindee sa système de santé say comportement ak anam bi nga nekk ñeent yooyu yëpp day bokk ci li nga xam ne boo wéradee day taxaw dugg ci faj mi su su su amee su sooxee mën naa indi jafe-jafe kon bàyyi bu wéradi googu mën na jural nit ki dégg nga mu gën a tee far gën ndóol far te loolu danaa joxe ay quelques misaal su ma jëlee tey lu mel ne jàngoro yi tey boo doon fagaru siburu lan ngay soxla ñun la sànke teral tëdd waaw sànke bu ñu la ko mayee kon sa fagaru boobu ñàkkoo ci dërëm waaye soo ko doon jënd itam lu mu seer seer ëppul ñaar téeméer nga jënd sa sànke di ci fanaan kon fagaru nga siburu avant ngay tëdd lu mu la côté ñun la dara wala ñaar téeméer boo siburoo siburu bu ndaw lu mu néew néew da ci ñàkk junni lu mu néew néew da ci ñàkk junni parce que soo demee ci poste de santé da nga fay ticket 300. xanaa bu ñu la may ACT itam ACT boo état moo ko jënd xaalis la te wóorul ne bu dee ba ëllëg dana kon ni di ko jënd mën mu jënd ba yàgg mu ne ah moytuma ndax loo gis programme la dañu naan programme de lutte contre nangam bu ñu mu yàgg programme bi jeex ñu bàyyi ko kooku bëggati da ngay fay da nga jënd paracétamol lu mu néew néew mën naa da nga jël taxi pour dem hôpital donc loolu lépp sibbiru su ndaw soosé dañ la lekkal xaalis boo jëlee sibbiru boo xam dafa dem ba ba garaaw nag ba nit ki di wàcc yaramam tàng nga dem hôpital lu mu néew ne sa fukki junni moom dana dee waaw ndax la nga dagg ticket ay deux mille francs wala cinq mille francs soo nappee rien que butéel su ndaw suñu wax perfalgan di seral saw yaram képp mën na jël ñeenti téeméer te da ci soxla ba juróomi téeméer mën nga ci soxla ñett ci bis bi muy sept mille cinq cent ñett ba ñeent war a jënd ay seringal fii ñuy samp ci yaram wi dégg nga boole ko def analyse xool ba xam manqué nga deret wala déet def analyse xool ba xam ndax amoo sukkar wala déet ndax ndax yenn traitement yi siburu yi bala ñu koy def foo mu wóor ñu ne amoo jabet ndax perfusion yi day ànd ak sukkar donc yooyu yëpp mën na la ko def fukki junni ci su ci ngir siburu kepp te moonte moment ba ngay ñàkk loolee mënatoo xëy mënoo gont sa dëkkandoo moom a ngi xëy di liggéey ak wàcc ndax ndax ndax ndax guddi dafay dab nit ki lu mel ni ñuy wax hernie wulde nit koo xam ne day liggéey liggéey doole wala dafay seere lu bari wala daal yàlla ko dogal ci moom mu xëy am luy gonfle ci poqutaan tànkam ñu naan ko wulde su demee hôpital lu ñuy opéré la su teree dem lu mu cher cher hôpital bu ma dem lu ëpp ñeent fukki junni maanaam opération baag analyse yaag rajo yi mën naa am lu paas ñeent daf ko yor rek léeg-léeg mu mu jël loxoom puus mu dugg di ko denc ay at di ko yar bis bu ko daaneelee def lañuy wax étranglement dem ba fasu nga war koo jëlee fii jëlal ci ambulance daw ak moom ba ci hôpital bu mag dégg nga yàlla nga fa fekk docteur bu mag ba ko mën nga opération mën nañ fekk am lu yàqu ci butit ya ñu war koo dindi sofale su boobaa malade bi dana dem ba wér waaye mën naa am dana toog ñetti fan ba ñeenti fan yoo xam ne du lekk du naan dana tëdd hôpital juróom-ñaari fan lu mu néew néew te su paree ci faj ma dana ci ñàkk lu mu néew néew juróom-benn fukki ak lu topp lu mu néew néew mooy hôpital ba gën a yombi fare dana fa ñàkk juróom-benn fukki junni téeméeri junni sax mën na ci am kon loolu yëpp ba ca bàyyi xel la nga xam ne kon ci wàllu fagaru itam teel a jug dem da cee bokk ci loolu kon ci dernier ponk bi may waxtaane delsiwaat ci yu bari yoo xam ne jaaru nañ ci mooy kon dañoo war a taamu fagaro gi balaa faj di jot am na yu mënta ñàkk nag yu dam nit ki kon wàllu prévention fagaru googu ne si def li naan connais-toi toi-même xamal sa bopp yow sa bopp xamalal sa bopp sa bopp boo xamalee sa bopp sa bopp rek da am jàmm mooy man nan laa bindoo dama bokk ci famille boo xam ne dañuy am yaram kon lan laa war a def ala kulli alin danaa am yaram damay fexe ba attan sama yaram tàmmal ko dox tàmmal ko waaxu ba attan ko ba ma nga gis koo xam ne ci yeneen réew yi mel ne Amérique américain yi basket day peese téeméeri kilo ak juróom fukk di daw di tëb kooku poids bi yàqalu ko dara parce que dafa xam boppam tàggat ko ba attan ko donc am yaram du problème bu fekkee bind la waaye da fexe ba attan ko wala yàlla bind la ci nga nikku ñuul kee nekk tubaab yow nga nekk nit ñuul da war a xam sa bopp tey doomu aadama yi nit ñuul dañu mel ne ko ko xaw a xeeb waaye pour moo ne bu ñu ko dee seet ci wàllu médecine day nit ku ñuul mooy ki nga xam ne dafa mat sëkk mooy cent pour cent ku dul nit ñuul rek am na loo manqué bi ma joxee misaal mooy mélanine mélanine bi nga xam ne lu suñu borom def ci yaramu nit ku ñuul la ba moo waral ñu ñuul mélanine boobu moo ñuy aar ci ceeneeru jant bi ba duñu mën a dara mélanine boobu nag moom la nit ñuy weex ñu amut ba ma waral nit ku weex su dikkee ci fu tàng foofu am jant comme ñun ñi bu fi dëkkee bu yàggee dara mën naa soppeeku def cancer bu bon bon bon bu ñuy wax mélanome ndax balatu mélanine boobu moo tax cancer boo tudd mélanome tey cancer boobu boo demee réew tubaab yi mel ni Suède la mu fay rey kenn xamul toll ay junni junni nit te ñun fii Sénégal man mi personnellement li may recevoir ci cancer bari na waaye ba ma duggee hôpital ma la fausine tey fukki at ak ñaar ci daanaka ñaari cas laa ci mas si am ci ñooñu mu dal ñépp ci deru weexu tànk bi la leen dal fu weex ci ndëggu li fi ne nit ku ñuul saa bu koy dal foofu la koy dal der bu weex bi ci loxo bi wala ci ndëggu li parce que suñu borom dafa def ci ñun mélanome boobu mélanine boobu mélanine boobu nag moo ñu aar ci ceneeri jant bi ba du soppi suñu der waaye léegi nag kon lu waral nag kon ñu dem bay soppi suñu der di xeesal kon kii xeesal xamul boppam yàlla da ko def cent pour cent rey ka nekk quatre-vingt-dix pour cent boo tegee mélanine boobu ba daal di weex su boobaa yow ak tubaab bi yéen a yem alors yaa ngi dëkk foo xam ne jant bi dalay jant baa ngi fi bu dalee ci kaw der boobu bu yàggee mën na jur feebaru cancer cancer ci kooku di xees xeesal boole kook nag yeneen yi nga xam ne xeesal boo koy indi yàq ay rein indi ci aw jabet yàq say bët ak yeneen mbir waaw kon loolu nit ki war na def nànk ci loolu kon xam sa bopp am na solo ci wàllu prévention beneen bi mooy li ñuy wax régime équilibré danañ faral di ma laaj léeg lekk ci whatsapp bi ne ma docteur dégg naa ñi ne jinjeer baax na ñi naan la docteur dégg naa ñu ne laaj baax na ci tension ñu naan la docteur dégg naa boo boolee lem ak laaj boole ko lii baax na day faj ci day faj laa léeg su ma ko nit laajee damaa ko loolu lépp dëgg la ndax ñun ay jullit lañ li ñu war a xam mooy suñu borom subhanahu wa taala lépp lu mu def ci kaw suuf muy gàncax wala loo xam ne ak jur la borom bakkan mu daganal ko ci ñun daf ñuy faj daf ñuy dundal amu ci lenn loo xam ne daf ñuy lool li ci am nag mooy nit du xër ci dara nit da ngay da dangay da yem da yemale waaw da ngay ndax sukkar li muy neex neex neex soo ci jëloon kilo sukkar ne ko ci naan dangay ngay daal xëm ci saa si waaw kaani neex na lool ci lekk nga def ko ci mu daal lay jox appétit nga mën a lekk bu baax waaye yaakaar naa boo tibbee kaani ba sa loxo fees nga mëq dana deme neneen te loolu ci lépp la ci lépp la doomu aadama moom yaakaar naa ni ko yàlla bindee mooy dafa war a digg doomu ah ndax dana dégg waxtaankatu diine yi di wax ne eh, dañ ne suñu borom dana julli leen bu ngeen jullee ba noppi tasaaroo leen donc néew doomu aadama leen di julli rek continuer santuñu ko dafa laaj ñu am waxtu ñu julli am waxtu ñu liggéey dégg naa waxtaan ñuy waxtaan ci diine itam ñi ne yàlla dafa ñu jox guddi ngeen ñu dallu ak sutura kon nelaw daf cee bokk néew ñu deneen fanaanee julli tous les jours bu leen ci tëbal benn bis am na ñu ko yàlla may xëy na waaye du ñëpp boo ko mënul nga di ko def nag yaa ngi lor sa bopp kon tam yii nga xam ne ay wàllu lekk la lépp baax dawlin baax na ndax dawlin bokk na ci lii liggéey ndoxum ndoxum sëy bokk na ci liggéey ndoxum sëy kon kooku mën ne su ne baaxut xorom baax na suukar baax na ndax suukar moom na su yóru dundee yu soxlawul yàpp yu soxlawul dara lu ñu lekk lu suukar su manqué nit ki commencé di jaxasoo xelam commencé muy commencé gëmmentu moo tax nga gis ko woor su takkusaan jotee mu commencé di gëmmentu ndax sukkaram mooy wàcc kon yooyu yëpp dafa baax yàpp li ñuy wax protéine dafay tabax yàpp tabax ay suux day tabax nit ki ba mu dëgër kon loolu tam lu baax la waaye yu baax yooyu yëpp des ci war a diggu doom moo tax daanaka laaju laaj bu jëm ci dot lii ndax baax na ndax lii baax na daanaka jëru ko la ci am solo mooy lu toll nan laa ci war a jël kon soo bëggee am wér-gu-yaram lépp loo xam ne dafay tem-tem neex ci làmmiñ da ko war a wàññi bu baax a baax moytu ko lu saf xorom ba mu ëpp lu saf suukar ba mu ëpp lu saf dëwlin ba mu ëpp yooyu yëpp da ko war a wàññi loo man wàññi suukar wàññi xorom wàññi lépp luy lu niin donc su ma wax lu niin graisse rek lépp ci la bokk waaw kon loolu mooy yokk ci itam li ñu jëfandikoo ñu gën a wàññi lépp loo xam ne dafa jóge ci usine ndax usine ay weñ la ay machine la weñ koy bamante lu mu néew néew am na fa ñeenti wuñu rëcc ci weñ nga dugg ca la ngay la ngay la ngay defar su woon loolu ko ab wiis du dem yàgg mu dee ab wiisu pëno ngay wiis di wiis ba yàgg mu mu raay dafa am lu ca manqué kon machine biy liggéey dara itam bu dee ba mu yàgg loola dem ba ci àgg mënatul liggéey ndax paan na dafa fekk ne am na luy xoos ci moom la cay xoos itam muy cuivre muy weñ lu mën a doon di acier ma nga dugg ca la ñuy defar beneen bi tam lépp loo xam usine da koo defar pour mën koo denc ay ati at ndax mbirum commerce la da ci yokk ay colorant ay substance ay produits chimiques yoo xam ne day tax du gaaw a yàqu pour mu mën a téye lu mel ne indi sax yenn kanel yi mën ko téye lu mat at ba ñaari at te tey ji ku jëndoon sa orange teg ko ne dat koy xar mos ci tuuti bàyyi ko fa bu ci gannaaw suba sax mu yàqu waaye léegi nag ndoxum orange moom ma ñu dencal la ko ñaari at ne la am naanaan loolu xëy na jamono buy dox bi àgg fenn fi mënatu koo ñàkk jëfandikoo waaye dag ci bañ a xër wàññi man waaw yaakaar naa loolu bu ñu ko defee yàlla dañu dimbali bu baax a baax lekk itam lu mel ne yàpp am na solo lool waaye itam bu ëppee day jur jàngoro fi ne yàpp xonq wi li ñuy wax viande rouge parce que dañuy ràññale yàpp wu weex mooy lu jóge ci ñannaaw yeeg yooyu yàpp wu xonq mooy jóge ci jur gi mel ne xar nag giléem yi mel noonu bu ko nit ki dëkkee di ko lekk ndax boroom barke la bu yàggee itam bokk na ci lii indi yenn cancer cancer bu gu mag lekk yàpp wu ëpp loolu da koy joxe nañ ko bàyyi xel ak yeneen feebar yoo xam ne dañu wax feebar goutte bu njëkk nañ yaakaar ne feebar goutte moom feebar milliardaire la dañ ko daan dégg ci yenn boor yi nekk ci yenn réew naar yeeg yooyu waaye léegi dañuy Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi suñu dëkk yi ñu ngi am feebar goutte mu def ci seeni i tànk ay doñ dégg nga jur métti yu tar yoo xam ne tànk yi guddeeg bëccëg foo tool day metti loolu ñaari lekk yàpp bu bari dana ko indi kon nga xam ne xiir daal mooy par mooy jafe-jafe bi waaye lépp loo xam ne nit yàlla def na ko ci kaw suuf daganal ko lekk ko wàññiwu dara baax na lépp a baax waaye nag bu ëppee nag mën na day lool xorom su ëpp mën na jur canceru bël yi waaw kon yooyu yëpp ci wàllu conseil yi ñu ci mën a joxe vraiment mooy lool nañ ci def nak bu baax beneen tam ci wàllu fagaru nit dafa war di tàggal yaramam tàggat yaram nag tekkiwul jaar ci mbedd yi di nal na li daw suba ngoon ndax boo ko dàmmee def boo ko defee ñaari yoon ñetti weer bàyyi ko kenn mënu ci dëkk waaye mooy fexe ba say cër di yëngatu te cër doomu aadama weesuwul tenqo ak lu tàlli ko ab yax wala diggante ñaari yax yu ne am tenqo lem ak tàllal rekk la lem tàllal lem tàllal donc dox ci la bokk waaxu soo mënee def baax na loo ci man rek nga def ko fexe daal ba saxal ko ndax organisation mondiale de la santé bi yor wàllu wér-gu-yaram nee na képp ku mën a saxal bés bu ne nga dox lu ma fanweeri minute da nga mucc ci tension wala soo ko amee itam da nga mucc ci loraa ngay tension fanweeri minute par bés nga ko bés bu nekk daal dox dox boo xam ne da dox continue ba ma 30 minutes nag dox boobu ñuy digle li ci gën mooy nga def ko waxtu woo xam ne jant bi génnagul carrément maanaam suba teel. wala ginnaaw ba nga julee gee ba noppi ndax lañ tey wut mooy sooy dox yaa ngay lakk la nga lekkoon ci yàpp mu ëpp la nga lekkoon ci graisse mu ëpp yaa ngay dindi xorom ci sa yaram yaa ngay wàññi sa sukkër yépp ñaq woo fa ñaq tàngoor woo fa jëlee sa tàngooru bopp la sa ñaqu bopp la waaye bu fekkee digg bëccëg la jant bi toog su boobaa tàngoor ba ngay tàng ak ñaq ba ngay ñaq xëy na jant baa ko def te su boobaa mën na la jural nga manqué ndox dañu ànki dox itam baaxul ci ñe ci surtout ci mag donc di tàggat yaram di yëngatu loolu baax na bokk na ci loolu tàggat yaram nag dafa dafa sori jàng sax tàggat yaram la ndax fi ne nit ki tiim ab kaamil alxam di jàng ay bëtam di jóge ndajoor di dem càmmoñ dégg nga moom na bët ba yëngutoo ci biir bët ba dafa am ay sidit sport la mu ngay lem sa loxo ko tàllal rek a yam dafa am ci biir bët bi ay sidis yoo xam ne mooy dawal bët bi moo koy yóbbu li ñuy wax muscle oculomoteur moo koy jëlee fii di ko yóbbu fee di ko yéegal di ko wàccee donc moo waral ñi nga xam ne ay jànkat alxuraan lañ dëgg dëgg dëgg ñu ci bare bare soo seetloo daanaka dañ gaaw a takk weer gis mag mu am juróom-ñaar fukki at tiim kaamil di jàng bokk la ñun ñii ñi way jàng tubaab nga xam ne écran yeeg nelaw yi ëpp yi tax na daanaka bala nga am ñeent fukki at sax commencé takk weer comme man donc sax bokk na ci sport waaw bokk na ci sport parce que le fait que ngay wax sax sa gémmiñ di yëngatu sax am na muscle li ñuy wax muscle masticateur mi ngi ci gémmiñ sa làmmiñ le muscle la yooyu yëpp di yëngatu ndax loo ko xeeb xeeb xeeb am na lu muy dindi ci yow ci suukar di ko dindi ci ci xorom di ko dindi ci yow ci li ndax mu ngi mel ne oto rek oto boo ko taalee boo taaloon fay képp am na loolu ak ci essence boo ko taal mu tàkk rek nga fayal rek am na lakk ci essence nit itam na ko leer ne tëju xef xippi képp am na loo dindi ci sa yaram ci sukkar xef xippi ndax loola muscle la koy def te muscle sukkar sa lay dunde kon loo yëngatu lu mu néew néew am na lu muy dindi ci yow ci sukkar moo tax jàngat ci sport la bokk beneen bi itam bokk na ci wàllu wér-gu-yaram say bët di gis lu rafet say sa bakkan di nooy lu neex parce que nit rek yi dama gën a xam ñi liggéey ci wàllu diine nit rek nekkul rek ay suux nit du suux kese nit aussi roo la te roo itam des koy sport des koy tàggat yaakaar naa ku tàmm seetaan lu bon lu bon rek ngay xam ku tàmm dem ci barab yu baax lu baax rek ngay xam noonu la itam tàggat boobu itam bokk ci doomu aadama te li tax mu am solo mooy lii ñuy wax stress ak yu mel noonu ñaare jukko yu bon rek moo koy indi ak fréquentation yu bon xol lu bon donc nekk foo xam ne itam xëy na xet gu neex dafay nekk nekk ci barab boo xam ne nii sa xel day dal nga dellu ci yàlla ku mel ne fii ñu nekk ci jàkka ji dégg nga ki ñëw ci jàkka juróom yoon par bés fu mu toll juróom yoon xelam delluwaat ci suñu borom mu nekk ci bërëb boo xam ne xelam day dal seytaane sori ko loo tam dafa am lu muy def ci yaramam ay jeexital yu bari bari ci wàllu wér-gu-yaram ndax ni xel ma di dale dafa dafa dafa bokk ci li nga xam ne dafay régler doxinu yaramam ca wàllu suux donc itam loo tam dëkk foo xam ne danga nga gis gàncax yu rafet di dem ci barab yoo xam ne sa xel dafay dal doo sori stress rek bëgg-bëggi àdduna loolu tam ci sport la bokk ci li tàggat doomu aadama ba mu am wér gu ci la bokk loo tam nañ ko di bàyyi xel bu baax a baax noppalu dallu dallu mënu ci ñàkk boo liggéey ba sonn nga nelaw waaw dallu bari nay façon nga julli tisbaar ba noppi tëdd lu ma quinze minutes fii ne loolu ñu wax dara gënu ko ci yaramu doomu aadama waaye dañ ne sieste nag maam añ ba pare jul tisbaar ba pare tëdd lu baax la ci nit waaye dañu lu mu gën a gàtt moo gën fukki minute ak juróom ñaar fukki minute gën jaa bari fanweeri minute ndax bu romee une heure rek da lay commencé jur yeneen mbir waaw yaram bi commencé naqari ndax système bi dafay commencé di perturbé yaram bi dafa jàpp ne yaa ngi ci bëccëg yow nga jekk-jekk dugal ko ci guddi foofu day indi ci yaram bi loolu moo waral léeg-léeg nelaw moo tax nga gis nelaw bi tàkkusaan du neex parce que yaram bi dafay juum day juum ndax nit dafa am lu ñuy wax horloge biologique dafa am benn montre boo xam ne ci noonu laa ko mën tudde ci nit la nekk bu koy réglé bu koy wax ne yaa ngi ci guddi yaa ngi ci bëccëg waxtu nelaw jot na waxtu yeewu jot na boo jekk-jekkee nag tàmmoo di nelaw bëccëg ba mu yàgg rek nga nelaw tàkkusaan boo yeewoo da ngay tàyyal ndax xel mi dafay perturbé wu du xamante ni nan la demee donc dal boobu aussi dafa bokk ci li nga xam ne ci fagaru la bokk sorenteel lépp loo xam ne dafay lore mbalit mu tege fenn dafay jurukaay jàngoro ay ndox yi taa surtout ñu yàlla may bàkk ñoom ay climatiseur léeg nga gis ci ginnaaw climatiseur bi fa muy sànni ndox ma ndox ma cee jóge mën na fay taa ci benn bidon wala ab siwo wala muy gas ci suuf si di fa taa di fa taa loolu tam mën na waral yenn xeetu yooyu di fa ñëw di fa jur ba yoo woowu ñu wax ayes demoon ba jur ba yoowu demoon ba indi jàngoro jooju ñu wax deng ci bari yu mel noonu la déparé woon jamono yooyu dañ ko daan sensibiliser nit ñi naan na ngay moytu di ko ndox yeeg ginnaaw frigo yi dañ dem di tuur ndox yeeg yi mel noonu donc bàyyi ndox di ko romb muy taa itam bokk na ci liy indi jàngoro donc ci wàllu fay fagaru lépp loo xam ne salté la wala ndox muy taa wala yu mel war nañ ko di jëlee ci foofu ci ci musaru doomu aadama yi dem léeg-léeg saytu sa bokk na ci nag parce que nit at yoo toll am na loo xam ne moo la mën a dal jigéen bu demee ba romb fanweer at juróom war na bàyyi xel weenam di ko làmb rek léeg soo gisee baax ba noppi mu làmb ko bu ci dajee aw doñ yi te la dem hôpital bañ a jàppee nag parce que ñun dañuy recevoir ñu bari bari ay soxna yu ñëw di jàmbat ween wi metti ween wi metti ñaari du dara waaye jàngoro cancer yu bon yi dëgg dëgg du metti lu mu rëy rëy du metti dafa doñ wu ne cell rek di yokku der bi di ras wala mu wala jekk-jekk sës bi génnee deret wala yu mel noonu te du la yàqal dara mën naa def ba def góom sax te du metti waaw loolu tam kon nit ki fu mu toll ci at yi mu toll war na am yu muy seet ci yaramam boo xasee ba romb ñeent fukki at wala war nga léeg lu bon bon nga xool sa sukkar donte benn yoon par at la war nga bu dee góor boo rombee quarante wuti kaw war nga def benn baax na ci soo ko amee dañuy seetal analyse surtout bu fekkee am nga ci say waajur ñoo xam ne mas mag mu nekk ci kër gi bokk ak yow dama mes ko sondage ak yooyu war nga bàyyi xel lool surtout boo romee juróom benn fukki at war nga di doonte benn analyse prostate sax ko baax na ci boo romee ñeent fukki at itam war nga def xool sa yaram ni sa nii naayu yaram li ñu lu yomb a xam jafe-jafe bi yomb naa xam jël bu ñu raxasee ca waañ wa di fa raxas ay bool nii naa yooyu yee di jaar ci wàll bu dem jàkk dafay tax tax ci wàll ba nga xam ne mën na xëy fàttu ko loolu donc mooy cholestérol nit bu fekkee yaramam dafa niin nii naa boobu mën na dem ba ba tax sewal ko ba bouché ko ba fàttu ko bu yàlla bu la yàlla nattoon nag mu nekk xol ba si xol ba loolu mooy crise cardiaque si diit bi dundal xol bi day jékki-jékki fàtt te rek nit daal di jékki-jékki ak métti bu tar bu taxamee ci dënn bi wuti loxo càmmoñ bi wuti ngàmb loolu mooy signe iskaja mën nañu a tawoo bu ci yàlla xam doy na nit ki mën bu bu nii naay boobu bu duggee ci koo fàtt ba xëy nit foofa fàtt mu def accident vasculaire cérébral muy AVC maanaam dem ji jàllatul ci yóor gi ni ki xëy paralysé benn côté te yooyu yëpp muy niinaay muy xorom dafa jàppale dafay dimbalante day dimbali tension day dimbali feebar yu bon yëpp kon yooyu yëpp nag di tàggat sa yaram di yëngatu da ci baax daal ngeen xam ne daal wàllu wér gu yaram boo feebaree ba yàlla na toog a sa yaram ci gën mooy nga dox ci sa ñaari tànk demal sa bopp ci moo gën nga dem ba ay jàppoo parce que nit kat soo dem bañ ay jàppoo ah mel na jàppoo dugalaat feneen tekki jàngi ko fexe ba duñ la jàppoo yóbbu hôpital moo gën waaw ndax loolu moom waaw nañ ko bàyyi xel léegi nag pour bañ a peut-être comme waxtu waa ngi dem danaa ñëw ci joxe ay quelques exemple waaw te ji am na ci feebar yoo xam ko bokk ne muy yoo xam ne jàngoor yi ñoo ko daan joxe ñoom xeex nañ ko mu jógee seen réew ñu nag ñoo ko dese ba léegi waxoon naa ko muy hépatite B muy hélicobacter pylori bi nga xam ne mbàq lay dal di joxe ulcère yooyu yëpp dañ ko war a faj balaa ëllëg muy soppi suñuy biir di ci indi yeneen feebar yu bon yu mel ay cancer yooyu waaw beneen bi mooy am na ci yoo xam ne nii fi ñu liggéeyee mën nañu wàññi walla ay mën nañu faa jëlee yenn feebar jàngoor yi comme tey ministère bi nga xam ne day liggéey ci bant poussière yu sew yooyu ñu nooy itam baaxul loolu tam nañ ko bàyyi xel mën na jur mën na bokk na ci li indi yenn cancer yi boli xëy na fii bareegu fi ndax industrie dëgg-dëgg amagul Sénégal maanaam liggéey ci bant yoo xam usine bi sànni poussière bu baree bari dëgg-dëgg amagu fi ndax boo xoolee li ñuy importé ci meuble ba tey jii moo ëpp li ñuy defar ci meuble waaye nag nañ ko bàyyi xel ndax jamono ngi dox danañ àgg foo xam ne nii mën naa am lañ soxla ci meuble lépp fii ci biir réew mi lay jógee kon tam loolu ñi ci ñaax suñ bokk liggéeykat yi lu mel ne caoutchouc yi ñi liggéey ci vulcanisateur yi oto yaa ngi gën a bari di gën a yokk nañu bàyyi xel caoutchouc yi caoutchouc yi itam baaxul di ko noyyi ku ci man takk masque takk ko di ko bañ di jege ba mu ëpp yenn xeetu peinture yi itam di ko noyyi ba mu ëpp baaxul peinture bu bees nga daal di peinture sa kër dugg ci si saa si wala nga di ci liggéey doo takk masque mukk loolu itam bokk na ci yombal yenn jàngoro yi am na ci feebar yoo xam nag mi ngi ñuy dal toppandoo rek moo ñu ko teg mooy toppandoo tubaab bëgg lekk li tubaab bi lekk te fekk yow soxla woo ko li nga soxla ci yëpp mu ngi sa réew loolu mooy comme ñu wax bouillon yi cube yi nga xam ne ñu ngi koy jaay di ko publicité bis bu nekk dafa bari ay problème ndax benn bari na xorom ñaar si borom bakkan la jóge ñi denc koy ati ati at doo xam ñaata at la def am na ci cube yoo xam ne mbuus ga muy nekk wala paquet ba dañ ci bind kañ lay jeex waaye paquet waaye doom bi ci boppam léeg-léeg mu mi koy jënd doo ko sax xool ngay xool rek def ci cin te xëy na date bi ñu ko waroon bi waroon jeex agsi na bu yàgg yàgg te yow xamoo ci dara kon bari na jafe-jafe man nag en tant que médecin du ma attaqué ay produits jàmbur di ci wax loo xam ne xaw ma ko waaye daal li ma leer ba leer mooy baaxul ci lii ma joxe exemple dañ ko defar mu jóge ci borom bakkan ñi dañ koy ati ati ati at doo xam kañ la date bi war a jeex nga jël def ci sa biir lañ ci def ci xorom kenn xamul nu toll la koy téye itam ba nam carré dadu ca sikki itam ay produits chimiques la yooyu yëpp baaxul ci kon tam lu jar a bàyyi xel buñ ko mënta ñàkk jëfandikoo itam ah ñu wàññi ko lu ñu man toppandoo ba ci xeesal xeesal bi tey jii mi ngi toj télé bi ndax publicité yi te dañoo muus a muus ndax bu njëkk la ñuy ñiy xeesal da ngeen ci médecin mu ne la xeesal baaxut ndax hydroquinone bi nga ne ko docteur luy hydroquinone mu ne hydroquinone corticoïde la nga ne ko luy corticoïde mu ne corticoïde da lay loo xam ne roño moo koy liggéey ci nit mu am lu muy def ci nit soo ko dee jël ëpp bu yàggee ma a yàq say roño indi la feebaru jalis mën na aussi def ci yow feebaru jabet ñi jaay xesal léegi nag dañoo muus dañoo ne ba léegi dañuy nëbb baat boobu duñ ko sax bind dañ ko tuddee neneen jël formule chimique ba nga xam ne soo jàngul chimie dëgg-dëgg doo ko xam waaw mi ngi mel tey gaz gaz butane su ma newoon ne la C4H nangam wala ndox ndox ma ne H2O mën nga koy lire fii ba suba doo xam luy H2O H2 ak O mooy ndox ci ci physique ci science H2O suñ ko bindee ci ab notice mënoo ko xam duñ la bindal ne ndox moo tax léegi produit yooyu nga xam ne ay xeesal lay def dañ koy nëbbu léegi di ko tuddee neneen dem sax ba naan la lii de du xeesal gaam la te gaam tekkiw lu ab paket ay produits yu bari dajale loolu rek lay tekki produit yu bari dajale maanaam am nga ci diw am ci parfum am ci saabu am ci loo xam ne moom ngay xool soo yaram ñu dajale ko muy ay paquet yu bari ñu ëmb ko ne la lii mooy gamme gamme de produit yenn jigéen yi moo sant boo naan déedéet man diwoo ma xeesal man gamme lay diw xeesal dong la te léegi fees na dell télé bis bu ne nga gis télé publicité nangam white nangam clair yooyu yëpp ay xeesal la rek te bis bu ñu dindee mélanine boobu nekk suñu yaram li ñu dal tubaab mën nañoo dal te loolu naa joxe exemple bu ma jël mel ne France l'an mille feebaru mélanome mélanome boobu mélanome boobu may wax muy canceru der nga xam ne daanaka Sénégal duñ ko gis wax naa sànq ne ñaar laa ci mës a gis te ñim daal ñëpp ci seen ndëggul tànk leen dal l'an 2000 rek France gis nañ ci 2085 cas ñaari junni nit ak juróom-ñett juróom dal na ci biir ñooñu itam ñeenti téeméeri ak juróom-ñett yi dañoo juróom-ñett fukki dañoo faatu muy cancer bu naqaree faj waaw kon loolu lu jar bàyyi xel. ma jëm kii ci wàllu jigéen am doom ndax médecin la médecin yépp ay def promotion planning familial ñu ngi koy wax di ko santaane planning familial waaye planning familial bañ koy tàmbali la waxoon santaane ko te ñun moom lañ ñu wax ba tey ku ko jëfandikoo ci lañ la ko waxee mooy dimbali jigéen rek ko tax a jóg benn mooy ki nga xam ne mënut am doom ñu jàppale ko ba mën a am doom ki nga xam ne dafay am doom di nef ñu fexe ba mbiram sorante waaye képp koo xam ne yaa ngi def planning ngir arrité jur yaa ngi def lu ñu la santul te loolu tam médecine d'accord ci danaa joxe ay exemple ay université yu mag a mag a mag ci Europe lu mat daanaka fukk dajaloo nañu def ab gëstu ci wàllu jigéen gi am doom ak cancer jigéen gi nàmpal ak cancer biñ ko seetee résultat lu mu wax mu ne bu fekkee sa doom bi nga njëkk a am bi nga koy am am goo ñaar fukki at risque bi nga am am cancer bu doon ñett benn bi wàññeeku na bu doon ñett benn bi wàññeeku na maanaam boo amul risque am cancer ñett yoon benn bi teggeeku na ci li nga am doom te amagoo vingt ans kon am na solo teel a am boroom kër teel a am doom beneen bi ñu ne ah, boo xasee ba am ñaari doom ëmb boo ëmbati wàññil na la sept pour cent au cancer du col de di du cancer de l'ovaire wàññi na la ko 7 pour cent ñu yokkaat ci ne xale boo ëmb bu ne teggil na la 7 pour cent wu cancer wu buti njuukaay bi nekk ci nen yi xale boo ëmb boo am bu nekk rek teggil na la 7 pour cent ñu yokkaat ci ne fukki weer ak ñaar yoo nàmp yu nekk teggil na la risque am cancer 4 virgule 3 pour cent kon nga xam ne kon am doom lu am solo ci jigéen kon suñ fekkee itam ñi ngi wax planning familial il faut que ñu ñu ñu ñu déggante bu baax a baax xam ne planning familial planning familial képp ku koy def ci wàllu arrêté am ndoom wala yu mel noonu yaa ngi ci erreur dëppoo ak médecine médecine li mu bëgg mooy jigéen gi noppal aw yaramam ba su ëmbee man ko atam doom ji su juddoo mën a nàmp ba doyal te itam doom itam mën a dëgër loolu la ci jubbu te yaakaar naa loolu li ma ci dégg ci waxtaanu diine ko sow dëppoo na ndax danaa dégg waxtaan katu diine yi naan jigéen ab tool ab tool ku ne xam ne boo ci dee bay gerte at mu jot bu yàggee dutu am gerte gu baax loolu moom ñëpp xam nañ ko waaw danaa dégg itam ñu ne alxuraan santaane nañu nàmpal ñaar fukki weer ak ñaari ñaari at ñaar fukki at ak ñeent hmm dégg naa ñu koy wax te nàmpal boobu planning la parce que jigéen ku la ëpp lu muy nàmpal moo la ëpp chance ba ñu ëmb ci biir nàmpalam daanaka jigéen gu nangoo nàmpal juróom-ñeenti yoon ci bés bi mën na nàmpal ba feral te du ëmb kon ça veut dire kon su borom bëgg na itam mbir mi sorante tuuti kon yooyu yëpp lu ñuy dégg la ci waxtaan yi dégg itam ñu ne askan wu dëgër moo gën askan wu bari waaw loolu nag dafa am dégg-dégg bu sori tekkiwul ne dañ fa nekk def lañuy wax ndax tubaab yi jéem nañ def lañuy ñuy wax eugénisme ay darwinisme maanaam segg doomu aadama yi jëlee fa ñu lompañ fexe daal ba nit ñi néew ndax jàppe ne loolu mooy tax économie am loolu dafa wut ak médecine médecine moom booy wax planning li nga xam ne mooy médecine pure nga xam ne du luñ programme wala lu ñu lay imposé loolu mooy fexe ba jigéen gi mën a ëmb ëmb bi moom mu attan ko am doom normalement nàmpal ba doomam ak fa mu war a fere mu fer mu mën a toppatoo doom su boobaa su waree ëmbat mu ëmbat loolu mooy objectif planning familial loolu mooy li nga xam ne moom lay li médecine wax waaw léegi nag fi may jeexalee mooy kon waxoon naa annoncé woon naa ko mooy ci débat bi fi amoon ci cancer du col de l'utérus ak ñàkk woowu andi woon fi coow lu bëree bëri li tax ñu dugal ko mooy bu fekkee yàlla dogal na cancer li muy bëri bëri dem nañ ba teg baaraam ci ne bii day jàngoro sàngam ma koy joxe kon kay amatul xaar dañu war a xeex xeex jàngoro ja cancer bi dal ko cancer du col de l'utérus dem nañ ba xam ne jàngoro ju ñuy wax papilloma virus humain moo koy joxe ñu gis ne ci àdduna bi quatre cent trente quatre cent quatre-vingt-trois mille ci ay doomu aadama dañ leen daal at mu jot cancer boobu bu ñeenti ñeenti téeméeri junni ak juróom ñett fukk ak ñett dana ko daal ci ay jigéen at mu ci àdduna bi te bu ñu leen jëlee juróom ñett fukk yépp ci réew yi néew doole yi la lañu nekk loolu moo war na kon Sénégal bi mu xoolee Sénégal liñ ci am ci ay cas mu bari ñu ne kon nañu def ne réew yépp kat teel a fagaru dugal ñakk woowu ngir mën a aar sunu jigéen ñi loolu rek moo indi moo indi moo indi moo indi ñàkk woowu kon nag fi may jeexale waxtaan mooy di leen sant bu baax ci déglu gi ah, di wax ne fagaru daal moo gën faju ndax soo ndax fagaru daanaka li muy li muy li muy jar seerut faj li muy jar dafa seer bien que dañ naan la sante n'a pas de prix waaye dañ naan elle un coût maanaam wér-gu-yaram amul njëg waaye nag am na lu muy jar maanaam lu ñu ko jaay jar na ko waaye am na lu muy jar waaw la muy jar na soo ko amul am jafe-jafe ñu xam itam faju boo koy def am na ñeent kenn yoo xam ne nii moo ñu ëpp doole mooy na la yàlla bindee sa système de santé sa environnement muy anam bi dëkk dégg nga ak sa sa sa la nga tàmm def ci ci dundin ak lekkin yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne lay dugg ci wàllu faju kon fagaru googu lañu war a jiital ya tàmbalee ko ca setal fi ñu dëkk jéem a jàngal suñu bopp ay valeur yi bàyyi lekk sànni ci suuf lekk banaane xo sànni lekk jël naan sa mbuusu ndox sànni jël sa kaasu café naan sànni ci suuf loolu dañ ko war a fexe ba loolu dakk tàmbalee ko ci suñu suñu xew yi am màggal yeeg yooyu saa bu màggal jàllee fenn wala cant bu ci suba saa boo fa jaaree sa oto da ngay fekk mbedd mi weex tàll ki mbuus ki te yëpp ay dencukaayu jàngoro la te mbuus yooyu ak pot yooyu daanaka du si am na réew yoo xam ne tey jii Afrique gii lu mel na Rwanda boo duggee seen aéroport nga wàcc ak mbuus dañ lay woo ci broq yulli bagage yëpp jël mbuusu kayit jox la nangu mbuus perméable parce que dana rey jur gi dana yàgg ci suuf si dana tee gàncax sax ndax mbuus gi fi mu tegee foofu moom dara du fa sax donc bàyyi xel yooyu jéem a xam ne ab jullit daal ginnaaw moom dañu ne nazaafatu min al iman min al iman moom mooy jiite jiitu ci wàllu set nañ fexe ba wane ko niñ koy waxe set ci suñu yaram set ci suñu dëkkuwaay set ci suñu doxalin ba suñu xel mën a dal bañ a topp bëgg-bëgg àdduna yi ba fuñ toll di tiit di fër-fëri ba duñu tala toppatoo suñu wér gi yaram ndax xel mu dalul rek mooy indi daanaka jàngoro yu bare bari ñuy wax stress maa ngi leen sant bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa jërëjëf euh, docteur Ousmane Gueye ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxi tey te mu jëmoon ci wàllu fagaru ak njariñ yi nga xamante ne moo ci nekk euh, li nga xamante ne moo mën a juddoo ci ay lor ci ñàkk fagaru nga indi ko ci anam goo xam ne anam gu leer la xam naa ne waxtu yi moo nu xaw a jot ba li mu préparé woon ci ex bi sax am na ci loo xamante ne jàllalewu ko ñaara ba tamit mbokk yi am nañ fi ay laaj yoo xamante ne laaj yu xaw bari la xam na ni incha allah waxtu yi dañu mën a may ñu tontu ci laaj yeeg nii waaye dana ñaan rek incha allah ñu julee timis ba noppi su ko a tontu ci laaj yooyu ñu mën ko wàllale ndax laaj yi bari na te tamit am na ci ñoo xamante ne laaj yi tamit na lool ma loolu allah ñu bu ñu noppee rek incha allah tontu ci laaj ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba sëriñ mahmadan loo moom la ñuy dalal ci in awliyaa'uhu mu almuttaqun mooy wàllu yu yàlla yi mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ginnaaw suba incha allah ci dibeer ji ñu fas yéene ànd ak sëriñ mahmadan mbàkke moom sëriñ basiru antañang ci al alfasaadul axlaaqi yu fi mu fi nizaamina al ijtimaai yi mooy yàquteg jukko yi ci doxinu suñu société bi bu dee ca altaniñ incha allah ñu fa yéene dalal sëriñ mahmoudan wala sëñ Mouhamad Diagne ci ramadaan yuallimuna mooy weeru koor ak bind yu bees tàq yi ñu ci mën a jàngate ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, incha allah ñi nga xamante ne bëgg nañoo ànd ak ñun ci organe de presse yi muy diggante rajo yi ak télévision yi waxoon nañu programme rajo yi Benno FM di h Lampal FM ci guddi gi Zig FM 23h RFM moom lañ ci guddi gi RTS 10 rajo Baodia en direct lañ koy def ñoom ak 14h Sud FM moom ci guddi gi ak Walfajri ak jant bi xam naa ne incha allah loolu ci benn ci rajo yi rek la yoo xamante ne dana jàlle waxtaan wi ak yeneen rajo yi ak site internet yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu